wala suuratul malaayika ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alladiina kafaruu lahum cadaabun shadiid walladiina aamanuu wa camilu ssaalihaati lahum magfiratun wa ajrun kabiir kon boroom bi tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom ñaareel bi mu ne alladina kafaru gaa yi nga xam nañoo ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala lahum dina leen ñeel fii ci àddina ak àllaaxira rawatina àllaaxira adaabum mbugal shadiidun gu tara tara tar walladina aamanu ndaal ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf ci kaw suuf jëf yu baax ya lahum ñeel na leen maghfiratun jéggal wa ajrun ak pay kabirun gu màgg-màgg mu ne ko rëy rëy rëy mu ne afaman ndax ki nga xamante ne nii zuyina lahu des koo taaralal suu amali muy li ñaaw ci ay jëfam nga xam ne jëfam yépp a ñaaw waaye faraahu xasana moom li ñaaw ñu taaralal ko ko mu gis ni lii daal moom lu rafet la fa inna allaha yëgal ne borom bi tabaaraka wa taala yudillu man yashaa moom mooy seetaan mu sànk ku ko soob wa yahdi te mooy gindi man yashaa ku ko soob moom borom bi azza wa jal kon nag fala tadhab nafsu kon nag bu sa bakkan dem yow bul am ay rëcc alayhim ci ñoom ñii ci kéeféer gi ñu nekk yéeféeru màkke yi zaadaha llahu tashrifan wa takrima xasaraat ay rëccu ci li ñu ne ñooy yow bul sonal sa bopp comme lam ko waxoon rek la'allaka baaxoon nafsaka ala athaarihim in lan yu'minu bi hadha al xadiisi asafaa ca suuratul kahfi mooy falaa tadhab nafsuka alayhim xasaraat mooy bul am benn ruccu ak tamit mooy li ñu nekk ci kéeféer bum la bum la teg ci yenn njàqare yi xamal ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko dogal ci ñoom inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala alimun aji xamaakoon la de bima yasnauna ci li nga xam ne moom lañuy jëf ci kaw suuf yi ñoom yéeféer yi lii mooy kan moo leen ko taaralal suñu boroom leeralal nañu ci yeneen yaale laaya ki leen ko taaralal muy shaytaane li muy doon wax rek wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum mooy shaytaane moo leen taaralal li nga xam ne moom la ñuy jëfu moo tax gis nga da ngay gis gaa yi mooy ne dañuy nekk ci yu yiis moom lañu yàgg nañ ko wax keneen nga foog ne yéeféer yi dangaa foog ne moo jàpp nañ ne am góor jigéen du lu rafet non dañoo jàpp ne fii mu ne mooy li gën rafet ndax Iblis moo leen ko taaralal soppi seen façon yi ñu doon gise même bu dee seen maam yi ci kéeféer dañ ko doon bañ waaye ñoom léegi yooyu yépp dafa mujj rafet ci ñoom ba jàpp ne képp ku koy bañ ñu yëkkati àddina waddal suuf yëkkati asamaan ngir dal ci sa kaw ngir sanctionner la mere la wan la ne yow embargo nañ la parce que da ngay bañ li nga xam ne mooy am góor jigéen ak façon yu bon yépp mooy nga foog ne naan sàngara yéeféer bi jàpp na ne loolu baaxul même bu dee ne xam na ne da koy ëndil ay musiba yoo xamante ne nii daanaka ci Europe fii li fi sàngara di rey ci accident yi daanaka leneen reyu ko waaye nag duñu ko baax booy wax ñu naan la tradition mooy suñu baax baaxi maam te tamit mooy seen économie mooy koom gu bari lañ ciy jëlee mooy yooyu nga xam ne pare ñu jàpp ko nag di ko importe ci monde bi di ko naan way wa le bordelais le champagne voilà yii nii yëpp dafa am solo la beaujolais yii nii yëpp yu am solo lañu nga dem ci yi ak. anglais yi ñoom Kronenbourg bi ñu jàpp ne yii nii ñu baax la mooy de ba mooy loolu la mooy lu ñaaw moom la borom bi wax rii rek afaman na ndax waa ji nga xamante ne nii dees koo taaralal suu amalihi li nga xam ne mooy yu yées ci li muy def mooy yi muy def yépp daanaka dafa yées faraaw xasana moom mu jàpp ne lu rafet la moo tax ku leen xamul wala gaw nga nekk ca tuus ba borom bi daal di lay defal ak tawféex nga nekk ci yiiw yow yaay nekk di jaaxle ci ñoom li ñu ne jàpp lu yées lii nan lañ ko mën a rafetloo ba di ko imposer di ko yóbbu ci yeneen réew yi naan dafa war a dox ndax lool mooy li gën te mooy li nga xam ne mooy humanisme moo ànd ak doomu aw yelleef ak ak yelleefu doomu aadama loolu yow moomu dangaa baax yow borom dee la borom bi moo la moo la defal tawfiix ba ngay gisee noonu waaye ku leen xam dëgg xam ne lii borom bi wax ak ku xam alquran dëgg-dëgg di nga xam ne moos loolu du dara lenn rek la mooy seytaane moo leen rafetalal suu amali li nga xam ne moo yu ñaaw yi nga xamante ni moom la ñuy jëf kon ñu jàll ci laay bi nga tegu bi ci tegu suñu boroom ne wallaahu te boroom boobu ñu war a jaamu te duñu ko bokkaale kenn alladi mooy ki nga xamante ne nii arsala moom moo yónni arya ngelaw yi fa tuthiiru saxaaba mu daldi xëcc mu daldi puus di yëkkati yëkkati ba ci kaw saxaaban li nga xam ne ay niir la muy niir ya nga xamante ne mooy moson bi ya nga xam ne ñooy indi taw ngelaw li lay yónni mu daal di puus li nga xamante ne nii mooy ngelaw mooy mooy niir yoo yële nga xam ne ñooy indi taw bi mu jëli leen fu sori di leen dajalee sa suq naahu borom bi nee na ñun nag ñu daal di koy wommat ngelaw yi mooy mooy niir yoo yëlee ilaa baladin ci réew moo xam ne ci gox boo xamante ne nii ci suuf soo xamante ne nii mayitin boo xam ne bu faatu la mooy boo xamante ne nii dara saxu fa ndax noor bi amaana moo ñëw wala daa ak maral moo xew ay jamono ngi daanaka mbir mi gisuñu taw dara saxu fi suñu boroom nee na ma daal di fay xëcc li nga xamante ne mooy ngelaw yi ma ma xëcc leen foofalee muy niir yoo yëlee fa ahyaynaa bihi bal fa ahyaynaa bihi al ñu daal di ciy dekkile li nga xam ne mooy suuf si ba'da mawtihaa ginnaaw ba mu faatoo mooy gannaaw ba dara saxu fi nekk bekkoor bu metti am lépp wow koŋ bu ma fa xëccee li nga xam ne mooy niir yoo yële di indi taw bi fa ahyayna bihi al arda bu wàccee taw bi ñu daal di ciy dekkil li nga xam ne suuf si nga xamante ne nii moomale ba'da mawdiha gannaaw ba mu faatoo mooy gannaaw ba dara saxu fa kadhalika suñu borom ne naka nii nag an nushuru naka nii rek laa leen di dekkile mooy li mu def taw bi gis nga alxuraan ni mu baree di gam-gamle di misaale li nga xam ne mooy dekki ak taw bi ni muy def taw bi ni muy fekk réew moo xam ne gox boo xam ne amul dara mu sotti fa ndox lépp gàncax yi di génn mu ne taw ne ko rek laa leen di dekkelee mooy ne gis nga loolu nu mu yombee borom bi tabaraka wa suñu borom nag di wax ne man kaana yuridul izza képp koo xam ne nag dafa bëgg ak teraanga nootaange falillaahi na xam ne ci borom bi tabaaraka wa taala ta moom dong la ñeel al nootaange teraanga de jami'an mbooleem seen ilayhi ci moom borom bi yas'adu lay yéeg alkalimu tayyibu muy kaddu gu teeji di kaddu laa ilaha illa allah loolu moom ci moom la wal amalu saalih te jëf ju baax ji yarfa'uhu moo koy yëkkati walladina gàndaa ñi nga xam ne nag yamkuruuna sayyiaati ñooy teg pexe yu yées yi di ko tegal kan sama jigéen ñi nga xam ne ñooy sama yonent bii alayhi salaatu wassalaam ak ñi gëm di leen tegal ay dil ngir daal di leen faat ngir daldi li nga xam ne moom laa bëgg ñu doxe ko ci kaw suuf du fi am ak ñi nga xamante ni walladina gaa yi nga xam ne yam yamkuruna sayyi'ati yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy wane ci biti loo xamante ne nii ak a wuteeg liñ gëm muy ci naafiq yi façon nit yi nga xamante ne nii li ñuy wane ci biir ci biti bokkul ak liñ gëm ci biti waaye loolu yëpp ngir nax nit ñi la ndax teg ay dil ngir nax nit ñi suñu boroom ne lahum ñeel na leen adabun mbugal shadidun gu tara tar mu ne seen pexe yooyu nag ñuy teg ci ndax nit ñi wane ne yow jullit nga ndekete naa naafiq bu bon nga ngir rek yow sa intérêt ak say namm-namm ak yi nga bëgg ci àddina bi xam nga ne fii comme ko jullit ñee fi ëpp bu ma wanewul na jullit laa du dox suñu borom na gis nga seen pexe yooyu waaye pexe yéeféer yi nga xam ne ñooy teg pexe contre sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam contre lislaam bi ak jullit ñi ba àddina bay tukki wa makru ulaayika pexe gaayoo yélee huwa moom yabuur mooy loo xam ne ci pertaage la jëm ci neen la de boroom bi dina ko dina ko dina ko dina ko sooyal la kon nag lii suñu borom day wax ci njàlbeenu laaya bi képp koo xam ne teraanga ngay ut na la leer ne borom bi moo moom teraanga mbooleem seen ak teddaange loolu moo tax loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam indil jullit ñi moo tax seydina Umar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa comme ni nga xamante ne nii noonu la ko waxe woon Seydina Abda Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii noon nee la ko al imaam Ibn Shihab rahmatullahi daal di nettalee keroog bi nga xam ne ci la Seydina Omar jóge fële ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fekk jullit ñi xare nañu ba gañe baytul maqdis di Jérusalem foo fële nga xam ne mu war dem dem nangu ji caabi yi fekk nag am lu mu doxalee noo xam ne Seydina Abdallah ki Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma moom la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne mooy way kóolute sama xeet xeet wu ne am na way kóolute sama way kóolute xeet mooy Seydina mooy Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fekk am lu mu doxale woon mu naan ko ah yaa amiral mu'minin yow yaay doxale nii ah man de bëgguma woon nag mooy waa Shaam ñii nga xam ne mooy fii nii nga xam ne ubbi nañ ko romain byzantin yi ak gaa yi gisoon ñu ba ngay def lii Seydina Omar ne awwe awwe ne ko lam yaqul daalika xayruk ne ko aa ah, mooy mbir mi metti na ma li nga wax nii aa ah, aka neexoon keneen waxoon ko ku dul woon yow bu dul woon ne ku mel ni yow la bu dul woon yow yaa ko wax konoonte kon dinaa ki wax wax jii nga wax dinaa ko dinaa ko yar yar boo xamante ni xeetu seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam dina ko ci jële mu ne ko ñun inna kunna adalla qawmin fa a'azzana allahu bil islam fa mahma btaghayna al izzata bighayri ma a'azzana allahu bihi adallana allah seydinaa omar al faaruqu radiyallahu anhu ne ko inna gis nga ñun naa dañoo nekkoon adal la qawmin ñoo gënoon a torox gënoon a doyadi ci bépp xeet wu mas a existé fa a'azzana allahu bil islaam ñun arab yeeg ñun ñun ñi nekkay jullit lan lañ woon avant l'islam doonuñu woon tus fa a'azzana allahu bi islaam suñu boroom daal di ñuy màggal teddal ñu yëkkati ñu jaara ko ci lislaam gi nga xam ne moom la ñu teraanga moom la mooy suñu teraanga fa mahmab taghayna al izza saa boo xamante ni ne ñu ngi sàkku ak nootaange ak teraanga ak développé ak féete kaw ñu ngi koy sàkkoo bi xayril islam ci lu dul l'islam bi ma ma bi xayri ma anzanallah bi ci li nga xam ne moom lañu suñu boroom terale muy lislaam gii bi azallanallah boroom bi dinañu toro dinañu toro